أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana fi ma qablakum min al-umami naasun muhaddathun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala wa rawaahu Muslimun min riwaayati Aisha min riwayati aishata radi allahu anha wa fi riwayatihima qaala ibnu wahb muhaddathun ay mulhamun kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahu llahu taala eh, mu indi kii bu bees xadis bu bees ginnaaw xadis biñ gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi suñu chapitre deux cent cinquante wax baabu karamatil awliyaa'i wa fadlihim bunt bi wax di saxal di leeral ci toolu nit ñu sell ñi ñoom ñu sell ñoo ñee karaama yu leen borom bi di defal waaye seen ngëneel seeni ngëneel ah. ci suñuy riwaaya jataay bi ñu génn nag xadis bi ñu mujj woon moo doon xadis mille cinq cent trois al imaam ne woon wa abi muhammad abdirrahman ibn abi bakr as-siddiq anhuma anna ashaba as-suffati kanu unasan fuqara walillahi alhamdu wal minna xadis bu gudd la woon nag <laughs> alhamdulilah la <laughs> yàlla dimbalee ba affaire bi mu mat ci une heure de temps <laughs> deux minutes wala trois minutes ba mu xadiis bi dafa ne woon xadiis bi moom boo mayu mooy xadiis yooyu nga xam da koy tàmbali du jeex nga demaat ay fani fani fan waaye walilaa alhamdu wal minna <laughs> on espère que l'essentiel a été dit waaw walilaa alhamdu wal <laughs> tey ñu war a bi ci tegu mooy xadis mille cinq cent quatre mu abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala na rasulullahi dawal laqad kaana laqad kaana nekkoon na fii ma qablakum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon min al umami ci xeet yi naasun ay nit ñoo xamante ne nii muhaddasuuna ñoom muhaddasuuna la waa lan mooy muhaddasuun imaamu al al al an-Nawawi ne mu ne hadis bi xam nga dane sayna Abu Hurayra la ko jële mu ne imaam Muslim wa rawaahu Muslimun min riwaayati Aïsha mu ne Seydina Muslim Abul Husayn rahimahullah moom da koo soloo ci hadis boo xam ne ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha la jaar mu ne wa fii riwayatihima ci seen ñaari riwaaya yooyee lan moo fa nekk dane qaala ibn wahb al imam ibn wahb dane muhaddathuuna muhaddathuun lool lim ci jublu mulhamun ñoo xam ne borom bi da leen di yénkiwal ay xam-xam ay xeetu xam-xam yoo xam ne kojog borom bi la yoo xam ne du xam-xam yoo xam ne dangay dem ci ay téere di ko fa fekk xanaa ñàkkoon borom bi yénkiwal am yuñ ci wax ñu bind ko ci téere waaye du noonu nga koy amee waaw ilmul laduni la boo xam ne borom bi moo yenkiwal waaj ay xeetu xam-xam yoo xamante ni muy génn ki làmmiñam dëgg boo xamante ni ci yàlla direct la jóge loolu dinañ ci ñëw ci biir euh, bu ñuy euh, après lii euh, prix yu ko yenn saxaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim jox bii mooy bii nga xam ne moom la imaam indi fii ci Riyad bi nii moo tax ñu tudd ko kon mu ne nekkoon na ci ñi leen jiitu woon ci xeet yi ay nit ñoo xam ne na mooy ñoo xam ne borom bi da leen doon yénkiwal ay xeetu xam-xam yu kawe leeral na ne te ñoom du ñu yonent voilà min ghayri an yakunu anbiya leeral na ko comme niñ koy gisee ci taxrij bi insha allah te du ñuy yonent mu ne fa in yaku bu doon ne dina nekk fii ummati bu doon ne du nekk fii ummati ahadun amul kenn mu mu bañ a ñàkk sama xeet lul kenn kenn fa inna Umar Umar lay doon radiyallahu anhu muy Seydina loolu nag tekkiwul ne yeneen saa saam day doon si ci sàkk wala daa ne amaana xeetam du mel ni déedéet mooy xeetam ni mu rawee yeneen xeet yi mooy ni yeneen saa saam rawee yeneen yeneen ci yàlla bi saa saam lépp loo dégg ngëneel gooy dégg ci benn xeet bu jàlla li ci xeetu yonent may saa saam am mooy xaajuñu yor un pour cent bi amuñu ko waaw xaajuñ leen a gis dalaa bëgg a wax rek seddali la ne Seydina Omar nii ci ñoom la waaw man fii mu ne ma ne man moom bu ma amul woon ab bu ma amul woon xarit lu dul diw doy na ça ça ne veut pas dire ku dégg loolu danaan ah man aw ma benn xarit ku dul moom non dadi rek damay dëggal xaritoo gi nga xam ne moom laa xaritoo diw waaye dàquma ko ci ñeneen yi te tekkiwul mukk ko ne aw ma yeneen i xarit loolu la de fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar radiyallahu anhu mu ne rawahu soloona hadis bi al Bukhari hadis bi al imaamu rahimahullah moo ko solo du muttafaqun alayhi de bii du muttafaqun alayhi moo tax mu ne war a waahu te solo na ko muslim même hadis bi même kaddu yi en tout ko jege lool di wax la même chose mais min riwaayati Aïcha foofu nag jëlew ko ci saxaaba bii di Abu Hurayra waaye ci beneen saxaaba muy bu jigéen sayyidatu Aïcha radiyallahu anha mu nettali même hadis bi jële ko ci yeneen saa salaam moom it mu ne wa fii riwayatihima mu ne ci seen ñaari riwaaya yi ni ñu soloowe xadiis yi ñaar ñoom ñooy ñan mooy imaamul Buxaari imaam Muslim mooy bu Seydina Abu Hurayra bi ak bu Sayyidatu Aïsha bi Seydina Abu Hurayra ci imaamul Buxaari Sayyidatu Aïsha ci imaam Muslim radiyallahu anil jamii ci seen ñaari xadiis yooyu bu ci nekk tekkee nañ fa qaala ibnu Wahb benn imaam ibnu Wahb nee na imaamu ibnu Wahb waaw al imaamu ibnu Wahb ah mu ne eh, muhaddasuuna ay mulhamuun muhaddasuun li muy tekk mooy ñoo xam ne dañ leena yenkiwal ay xeetu xam-xam waaw voilà kon mu ngi noonu eh, walillahi alhamdu wal minna waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar ha léegi kon xadiis bi ñu xool euh, nan nag est-ce que nañ njëkk jël bu njëkk bi muy imam euh, bu bu Abu Hurayra bi nga xam ne moo jaar ci Seydina euh, bi imaamul Buxaari indi est-ce que moom ko solo ñu la la déedéet hadis boobu sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad daal di woon na koy leeral indi woon na ko ci musnadu abi hurayrata radiyallahu benn bërëb kese la ko di eh, imaamu kii nu mu tudd eh, al buxaari yi dina leeral unaasun yooyu am na ay nit naasun yoo xam ne yu leen jiitu woon yooyu yan naas la ci xeet yi jiitu woon yan naas la ñooyu yan naas waaw al imaamul rahimahullah eh, riwaayam bi leeral na ñooñu mooy ñam mu nekka mu ngi ko ndi kitaabu fadaa'ili ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabu manaaqibi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne haddathanaa Yahya ibn Qaz'a mu ne imaam al-Bukhari mu ne nettal nañu sunu sëriñ di Yahya ibn Qaz'a Yahya ibn Qaz'a al-Qurashi al-Hijazi al-Makki al-Mu'adhdhin rahimahullahu ta'ala rahmam moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd mu ne ki nettali wa Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq al-Madani wàccoon Baghdad al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala gane àddina 108 génn àddina 82 am na ay wute an Ibrahima ibn Sa'd mu jëlee ci baayam di Sa'd ibn Ibrahima ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anil jami' abu abu Ishaq ñin abu Ibrahim al-Zuhri al-Qurashi Zuhri al-Madani al-Qadi génn gane àddina vers les années 55 génn àddina 125 am na ay wute rahmatullahi an Abi Salama mu jëlee ko ci mbokkam bi Abu Salama ibn Abdurrahman nekk ki nga xam ne baay la ci moom ndax Ibrahim mi nga xam ne mooy baayam ñoom ak Abu Salama mi ñoom ñaar ñëpp doomu Abdurrahman ibn Awf sahaaba bu mag radiyallahu anhum seen doom la an Abi Salama mu jëlu kon ci baay xam di Abu Salama di Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Zuhri moom mi nag Abu Salama dakkantalam la gën a siiwe am na ñu ne Abdallah la tudd am ñu ne mu ko eh, Ismaïl ñii ne mu ko baleen wax jooju waaye Abu Salama loolu la tudd voilà waaw <laughs> ah, <laughs> yaayam nag moo doon Tumaadir bintu al-Asbagha Abu Salama siiw az-Zuhri al-Madani euh, gane àddina euh, début ci année vingt yi la gane àddina ah génn àddina ne woon boroom xam-xam bu mag rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata mu jëla ko sëriñam di saydna abu hurayra a mawlana ad-dawsi wal yamaniyu ëppalum solo ci sax hadisu yonente bi alayhi salaam am yum nettali ci hadisu yonente bi alayhi salatu wassalam Ah génn àdduna la 59 ci xilaafa saydina Muawiya radiyallahu anil jamii annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana fiimaa qablakum minal umami muhaddasuun fa in yaku fii ummati ahadun fa innahu Umar radiyallahu anhu mu ne zaada yokku na Zakariya ibn Abi Zaida imaam al-Bukhari mu ne Zakariya ibn Abi Zaida di Xaalid ibn Maymuun ibn Fayruz Abu Yahya al-Hamdaaniyu mawlaahum al-Waadi'iyu al-Kuufiyu al-Qaadiyu rahimahullah génn na 147 moom daal dina yokk ci bi muy nettali hadis bi. mu ne an Sa'd mu jël ko ci Sa'd ibn Abi Ibrahim mooy Sa'd ibn Ibrahim an Abi Salama min tallale bi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy yokk bi leeral bi muy leeral waa ñooñu jiitu woon ñu laqad kaana fii maa qablakum min al-umami naasun muhaddasun mais umam yooyu ñooy ñan mu ne laqad kaana fii muy leeral nekkoon na fii man kaana qablakum min bani Israa'iil waaw nekkoon na ci ñu leen jiitu woon te ci waa banu Israël doomu Israël yi di Seydina Yaqub sëtëm yi alayhi salaatu wassalaam ay góor yoo xam ne yukallamuuna min ghayri ay yakunu anbiya fii mu leeral lan non seulement leeral ñooñu ñañ la woon ban xeet la woon waaye mu leeral mulhamuuna moo muhaddasuun mooy yan mu ne yukallamuuna dañ leen dañuy wax ak ñoom mooy dañuy jot ay paroles yoo xam ne des paroles divines la min ghayri an yakunu anbiya mais nag duñu ay yonent ah. voilà bi waasita di al ilham mooy ay yenkwal yu leen borom bi di yenkwal ay xam-xam mën na nekk bi bi waasitatil malak euh, euh, euh, ci par intermédiaire bi digle malaaka ndax bu kenn yaakaar ne képp ku malaaka waxal day wane ne mala yow yow yow yow yow yonent nga mukk sayyidatu Maryam du malaaka yi ñëwuñu wax ak moom <laughs> ah borom bi waxul ne wa naadatul malaayika yi woo nañ ko <laughs> waaw ak bi ko malaaka bi ñëwee Seydina Jibril fatamasala laha basharan sawiya est daa tax mu nekk yonent mukku <laughs> loolu moom Seydina Imran ibn Husayn sahaaba yonent saa sala du malaaka yi dañ ko doon nuyu daa tax mu nekk yonent kan moo ne Seydina Imran yonent la mukku kon loolu moom am na nag ñu koy wax ci borom xam-xam bi mais loolu dëgërul du tout du tout du tout ça ne veut pas ku malaaka waxal rek képp kuy wax ak malaaka ça veut voilà kon mën na nekk bi waasitati malak wala muy ilham boo xam ne borom bi ay ay ay ay xeetu xam-xam ay géeju xam-xam yu leen du dugal di leen ci sóob di leen ko yenkiwal min ghayri ay yakunu anbiya yoo xamante ne jege naa xam-xamu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam borom bi tibbal leen ci di leen jox voilà wala ci xam-xamu yonent yoo yooyu waaye yonent bu ñuy dund jamonoom ñuy tibb ci lool borom bi di leen yenki wala ay xam-xam waaw ah. te ñooñ min xayri an yakunu anbiya muy leeral ne nag ñii muhaddasuna yi duñu yonent ah. parce que xayra anna la annahu la nabiyya ba'di hadith sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas nekk sahih imam al-Bukhari keroog yi muy ci manaqib Ali ibn Abi Talib keroog bu yonent saa saam di ko wax ne ko ndax dëgguloo ah an takuna bi manzilati Haruna min Musa xayra annahu la yakunu la yakunu nabiyyan ba'di Allahu akbar yeneen saa salaam keroog bi nga xam ne ci lay dem Tabuk ba naafiq yu yées yi di ruube Seydina Ali di ko wax wax yu ñàng naan bon boo gisee yeneen saa xam nga Seydina Ali <laughs> radiyallahu anhu waxoon nañ ko xare yeneen saa salaam yëpp fekkewu ko mooy Tabuk la fekkewul parce que du du du coobareem lu mu choisir toog yeneen saa salaam moo na ko toogal voilà. moo na ko bul dem léegi nag lool ko yeneen saa salaam ne koon bul dem nag naafiq yi nag daal di profité ci loolu di di di di di di di rumeur bi di jóg ñu ko te ñoo ko ñoo koy noonu lañ ko bëggee ah lii de boo gisee yeneen saa salaam bàyyi ko ci gannaaw da koy diisal képp ci su su mu ànd ak moom da koy sonal képp quoi yeneen saa salaam ne ko acca toogal fi <laughs> sëy naa lii nag bon ko quoi nit loo màgg màgg màgg waxu naa fekk jarul a xeeb quoi ñu yàq quoi waaw waaw ndéem Seydina wa Mawlana Ali <laughs> waaw <laughs> ah imaamul way nand ya fa yàlla ak surafaa yi moom moom la lii nii di daw <laughs> waxatuma la ñeneen quoi moo tax nekk fi naan man moom je suis insensible loolu da ngay wax neex waaw da ngay wax neex rek <laughs> waaw te waxoon nañ la siy Seydina wax keroog li mu waxoon innahum borom bi bi muy ñaan ne na alak waa waa waa waa dëkkam ba ndax borom bi xamal ne ko kenn dootul tuur ci ñoom lan la inna innaka intadarhum yudillu ibadak gis nga boo sa am mooy possibilité dañu influencer sa jaam loolu bu am la te danger la kon nag faraleen ci kaw suuf waaw bu bàyyi alal ardi minal kaafirina dayyaara <laughs> kon loolu nekk naan man moom yooyu influencer wu ma ça me touche Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu déggee loolu mu daw dab yeneen saa salaam saa salaam ne ko Ali lan la mu nettali ko gaa yi di wax mu ne loolu du dem déedéet du loolu waaw waaw daal di koy defal gërëmloo ko ne ko xanaa gërëmoo amaa tarda an takuna minni bi manzilati Muusa na min Muusa ndax gërëmoo nekk ci man comme ni Seydina Haaruna alayhi salaam nekkoon Seydina Muusa sauf que amul yonent buy am sama gannaaw xam nga Seydina Haaruna yonent la woon alayhi salaatu mais mu xamal ko ne yow nag mënoo nekk yonent voilà kon moo tax ndax moom mooy dernier yonent xaatimul anbiya voilà wa xaatimul anbiya wa xaatimul anbiya waaw mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, mooy ki nga xam ne moo tëj li nga xam ne ñooy yonent yi waaw moo tax loolu moom koo dégg nag bokk na ci li nga xamante ne la ñuy ne waa ji kat la muy woote na yonent la ginnaaw bi borom bi ne ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xataman nabiyyin wa kaana allahu bi kulli shay'in alima maakaana muhammadun masula nekk sayyidina muhammad mi daa nekkul aba ahadin bàyyi kenn laax min rijaalikum ci seen góor yi waaw du Zayd ibn Haarisa juru du bàyyam walakin waaye li am ba de rasuulallahi ndawal yàlla la wa xaataman nabiyyin moo tëj rangun yonent yi moo xatmiya yonent wa kaana allahu bi kulli shay'in aliima te borom bi lépp la wona ay diw yenent la moom waxu kàcc la waaw ak nuñ ko mën a mbubbi la nag <laughs> feeñ na fee feeñaat fii loolu lépp waxi caaxaan la loolu lépp waxu caaxaan la ginnaaw bi alxuraan leeree léegi nag loolu kenn du ci raayalante ginnaaw kenn parce que boo fi boo fi weddee boo fi gëmee loolu yow da ne kii yéefér parce que alxuraan borom bi wax lu leer waxaatama nabi yéen ngeen utal keneen nan ab yonent la ginnaaw yonent saa sala waaw loolu moo tax ñoom euh, Musaylima al aswad ak ñoom al aswad al ansi ñoo ñëpp nekkoon ay kàccoor ñu doon woote ak yonent ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga al aswad moo ne moo jàppoon kii abu muslim <laughs> waaw abu muslim al xawlaani ci jamonoy Seydina Siddiq waaw daal di koy taal dugal ko ci safara si waaw parce que da ko doon sonal yaman foofee gaa yi jàpp de waaye muy wooteeg yonent sawaay taxaw temm bokk ci ñu jàpp ci diine ji dëgër sawaay mer ko taalu taal da ko ci daraj devant tout monde sawaay la daloon Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam borom bi defal ko ko waaw waaw mooy safara sa nekk li nga xam ne mooy sedd ak jàmm ci kawam moo tax bi mu ñëwee kër say ci ci Seydina Abu Bakar da ne da da da koo waaw parce que Seydina Umar da koo gis laaj <laughs> da leen a gis ñu nekk délégation moom la gis sax mu ne koy yaman nga jógeeg yooyu ana abu wax ko ana diw mu naan ko diw diw di wax mu ne ko maa ngi wàcc yàlla parce que Omar Seydina Omar moo yeneen saa saam di wax nii <laughs> xoolal quelle coïncidence yàlla xam ne dina wax yi xalaatu boo sax Seydina Omar <laughs> radiyallahu anhu mais quelle coïncidence li yeneen saa salam di wax naan inna eh, eh, laqad kaana fii ma qablakum min al umam naasun muhaddathun nekkoon na ci ñeen jiitoon ay nit ñoo xam dañ leen doon wax ak ñoom di leen yenke wala ay xeetu xam-xam nga xam ne dëgg day daw ci seen làmmeñ waaw même bu dee du ñu yonent bu nekkul ci soo xeet budul woon ku dul kenn lay moo te loolu ëpp na ñooñu mais ngir feddal na kii moom bokk na ci ñi ci bi màng mooy Omar lay doon waaw radiyallahu anhu Seydina Omar ne ko waaj <laughs> mu ne ko mu naan ko maa ngi parce que Seydina Omar dafa xelmati ne kii la kii nii ma gis moom mii la Musaylima moom la al aswad sànni woon ci ci ci ci safara mu ne ko yow mu ne ko maa ngi wàcc maa ngi wàcc sa kaw ne est-ce que yow mii la <laughs> Abu Muslim na ko waaw man mii la sànni woon nag ci safara si mu andi ko ci Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko mu ngi nii kii nii kii la al aswad sànni ci safara si Seydina Abu Bakar sant yàlla alhamdulillah maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma wan ci xeetu yonent bi alayhi salaam ci sama dund loo xam ne moom la dawalaloon defaloon ko xaliilam ba di Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw Seydina Omar naka la ko gis ne yow nii ana diw mu naan kii di jéem xam nga ñu mel noonu dañuy laxatu comme moo ko moo ko moo ko daloon ak Uways tamit Uways tamit jógewoon Yaman moom tamit ku mooy sangu moo gën ci eh, eh, taabi'iin yi Seydina Omar radiyallahu ba mu ko gisee <laughs> laajee Uways da doon nëbbatu voilà <laughs> waaw ba Seydina naa découvrir ko ne ko nag yeneen saa salaam waxoon buñ la gisee nañ la nañ la sàkku nga ñaanal ñu jéggal après mu mu mu mu ne ko kiiwal ma defal la ata defal la comme mooy xalifa defal ko ay ay ay may ay yu muy yor mu ne ko déedéet bàyyi ma rek ma nekk ci biir nit ñi dem Irak waaw Abdullah mooy Seydina Omar radiyallahu anhu mooy wooteeg yonent ñoo ñoo ko doon wootewu kàccoorkat yu mag yooyu ñoom al aswad eh, ak ñoom musaylima al kazzab ak ba léegi waaw ba léegi nga gis ñoo xam ne jaruñoo sax cité ay xaqaara dina leen rey mooy torox tànge dina leen rey waaw waaw ñooñu jaruñoo tudd sax waaw parce que euh, tekkiwuñ tous waaw di woote wu ne ay yonent lañ nga gis nag ay kàccoor ay ñoo xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay cox yu xamul dara seen bopp yi dara new ci ñu topp leen waaw waaw xam nga ñun suñu réew yi ay ak ak àddina bi ah ay bërëb lañ yoo xam ne loo fa ji mu sax waaw boo xëyoon ne yeneen nga gaa yi am ñu la topp te am nañu ko fay wax gaa yi topp leen am ñu leen topp waaw tout le temps nga gis ñoo xamante ne nii seen bopp yi daanaka kupp new ci wal iyaazu billah kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam Euh, waxoon loolu kon nag mu ne kon fii dafa leeral kon hadis bii nii sayna abu euh, alxafizul buxaari rahimahullahu taala leeral ke ne umam yu njëkk yooyu waa banu israil la wax kaana fii man kaana qablakum min bani israil nekkoon na ci leen jiitu woon ci waa banu israil rijalun yukallamun ñii nag bokkuñu yonent yi banu israil yi moo tax képp koo xam ne ah, am na ci waroom ah, suraaxu ahadis yoo xam ne rahmatullah alayhi nañ naan koo xam ne na ne xam nga affaire yi lenn la mooy comme que banu Israël dañoo bari woon ay yonent moom daa mel ni riwaay bii nii gisu ko <laughs> waaw dañoo bari woon ay yonent léegi nag xeet yonent saa salaam ba ñu ñàkkee yonent yu bari yooyu comme que yonent bi ñëw na te mooy mujj yonent alayhi salaam léegi borom bi fay leen nag may leen ñoo xam ne dañuy am darajaay yonent eh, banu Israël yi. mooy borom bi di wax ak ñoom saa ñu nekk yonent mais dañ naan la xadis bi leeral na ne yow ñooñu ngay wax muhaddasuun yooyu yonent bi saa saa nee na ñooñu ñooñu ci lañ bokkoon te nekkuñ yonent banu Israaïl yi kaana man kaana qablakum min bani Israaïla rijaalun yukallamuun mooy yulhamuun moo ñi mooy muhaddasuun min ghayri an yakuunu anbiyaa nekkuñu woon ay yonent waaw kon nag mooy banu Israël dañoo amoon ay yonent bari woon nañ waaye kaanat banu Israël tasuusuhumul anbiya li yonent saa sala wax yonent yàlla yu saa saa ñoo newoon doon doon doon doon siyaasa mooy di li lijjanti seen mbir di doxal seeni mbir loolu mooy siyaasa voilà waaye bëgg laa lu salte la par ngir nga dem toog naan yemal ci sa der bi ñoom ñu toj dëkk bi mu ko képp ko xam diine bu leer yeewu xam nga ne ñooñ da nga leen ma waaye yow bàyyi seen ni ngeen koy defe la ñuy sappi yéen a ko salteel dañuy bind salte bi ngeen ci def waaye siyaasa yonent yëpp dañ doon siyaasa yonent yëpp ce sont des yonent politique waaw yàlla masula yónni yonent bu politique ko amul way parce que xaalal mala u yooyu muy waxal mooy ñooñu wax xaalal mala u yooyu alxuraan di wax mais ñooñu ñoo yor politique beeg nguur geeg alal yépp te ñoom lay ñëw ngir wax ak ñoom ndax te bu ñu baaxee ñëpp baax bu ñu bonee mbaalaa la ñu bari walla iyaadu billaah moo tax loolu moo tax démocratie laïcité bokk na ci li gën a li nga xam ne moom la ñu génne rawatina bu ñu ñëwee ba saxal ko ci boppu jullit ne lii mooy li jaadu waaw ah le religieux ne doit pas toucher aux politiques voilà à la politique waaw non eh c'est l'islam politique diabolise nag l'islam politique waaw parce que ñoom xam nañu que ne l'islam yéefar ñoo la gën a xam ne du waxoon nañ la ko Abu Jahl li muy jëf li réer réer jaahil jaahil xamoon na ne l'islam du rek la ilaha illa allah kàddu gooy wax après jeex na moo tax keroog biñ ñëwee <laughs> jaa'u ila ammi jiimal yuxzilahu man yabghi bayda anuqin Aqilayu lami Seydil <laughs> Haaji Malik si alayhi ridwaanul maliki ne jaa'u ila ammihi waa Quraysh ñëw nañ ci bàyyite xam ba di Abu Taalib <laughs> jiiman abadia ñetti yoon li yuxbirahu ngir mu ngir mu gàcceel yi ren saa salm ko koo nim dindi ndimbalam ngi mu ko doon ndimbali mu ne waaye ñoom dañoo wéri di ko wax Quraysh seen bopp yi toogut <laughs> man yabay képp koy sàkku ah nenu picc moom nga xam ne nit du teg bët ci nenam nga ci nenam nga bëgg koo trouver yow ne yow bés yow lool lool kenn ma su koo def ci àddina bi ba àddina bi sosoo ba léegi mais man dinaa ko def yow xam nga ne nekk oji xel dees na la ŋàññ xam nga ne ñoom loolu lañ bëggoon waaw bi yooyu waxoon nañ la Abu Jahl benn yeneen saa saa bi mu ñëwee <laughs> Eh, dañ ne ko yow abu yow abu lahab yow abu taalib gis nañ ne defoo dara ah yow wax nañ la sa doomu bokk bi nga wax ak moom mais apparemment waxoo dara ndax mu ngi ñëw di continuer di di di sa di di di di ŋaññi suñu yàlla ji quoi ak tamit di woote yi muy woote fii ci dëkk bi abu taalib léegi wenn bi abu taalib ñëw wax yeneen saa saa yeneen saa saa ne man yaa am ay tax benn kàddu rek laa leen di laaj kalimatan wahida abu jahlin ne a ah, kalimatan kalimat bi abik wa abik aba kalimat wat naa ko ci sa bàyyi laa wax non benn kàddu fukki kàddu lañ lay jox waxal Muhammad ban kàddu ko bëgg mu ne leen laa ilaha illallah paye jóg di faxasu mer <laughs> ne kii bëggul jàmm bëggul kii quoi bëggul ñu déggoo waaw parce que ñoom xamoon nañ ne l'islam est politique l'islam du lu ñuy wax kese parce que xam nañ ne loolu bu ñu ko nangoo mooy màkk ni ñuy doxalee société bi day changer ni ko l'islam bëgg lay demee te tamit ni ñuy doxalee relation entre les Mecquois et les autres loolu l'islam a koy régir waaw les relations internationales l'islam la relation nationale c'est l'islam la société commence à marcher c'est l'islam li dox diggante nit ñi fii ma shajara baynahum ku koy régler l'islam ñoom xamoon nañ loolu yéefar yi nag loolu la ñu xam yéefar yi léegi xam nañ ne looloo l'islam a ah. léegi nag dañuy fexe le tout nag naan la non non non eh, non l'islam moo tax tam ay nit la ñuy ñëw di leen tegtal procès parce que nañ waa ji il euh, il veut politiser l'islam <laughs> wal iyaazu billah nga dégg jullit yoo xam ne. nee nañu ay jullit lañu ñu ngi julli nii Muhammad lañ tudd ni ñu Lamin ñii ñeneen ak ñeneen ñii Ayisa bi jàppale ñooñ naan wax nañ dëgg nàngam nàngam ñooñu dañoo anesthésier seen xel yi